wa ala alihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi cawnillahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa di xajjatul kamaali wattamaam di xajjatul balaag di xajjatul islaam muy xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam wa ma zilna wa naxnu bi mina wa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaxtubu nnaas fi yawmi nnahr alayhi salaatu wassalaam ñu ngi woon kon ba léegi ci xajjatul wadaa di aju yonent bi sallallahu alayhi wa sallam le pèlerinage d'adieu ñu newoon ci bésub tabaski ji ba léegi ci yawmun nahr ñu gisoon ne yonent bi sallallahu alayhi wasallama mu ngi minaa di xutba nit ñi mu ngi minaa di xutba nit ñi gisoon nañu li nga xam ne mooy xadiisu mawlaana bnu abbaas radiyallahu taala anhu wa ardaah wa an abiih al abbaas bni abdilmuttalib waaye gisoon nañu li nga xamante ne nii mooy xadiisu seydina abu bakra radiyallahu taala anhu wa ardaah di ñu nettali lii nga xam ne mooy discours yonent bi sallallahu alayhi wasallama di sermoowam bi di xutbaam bi waaye gisoon nañu xadiisu ummul xusayn al ahmasiya radiyallahu taala wa ardaaha ñu ne woon ci xadiis yi ñuy nettali xutbaam yi moom aleyhi salaatu wassalaam ba léegi xadiisu seydina abu bakra bi liñ ci fàtte woon dafa bari ay riwaaya dafa bari ay riwaaya yoo xam ne yépp ñu ngi ci saxiixayn yonent bi sallallahu alayhi wasallam seydina abu bakra am na ci yenn riwaaya yi dafa am loo xam ne ñëw na ci riwaaya yooyu te ñëwul ci ñun yi ñu gisoon te lool tuddoon nañ ko ba ñu doon gis xutba bi nga xam ne moom la alayhi salaatu wassalaam def ci Urana qurba Arafat loolu gisoon nañ ko jamono joo jële muy yokk googu loolu nga xam ne ak yokku la lu am ci xadiis yooyu al imaamul Buxaari raxmatullaahi aleyhi waaye naka noonu al imaamu Muslim ibnul Xajjaaj alqushayriyu annaysaabuuriyu raxmatullahi aleyhi daal dina koy solo al imaamu muslim raxmatullahi aleyhi comme ni ñu ko waxewoon mu ngi ko indi ci bunt bi nga xam ne istitaabatul murtaddiin muy kitaabul qasaama kitaabul qasaama ci téere boobu la ko indi wal muhaaribiin waa kitaabul qasaama wal muhaaribiin ci baabu taxliid ad-dimaa wal a'raad baabu taxliid taxriim ad-dimaa wal a'raad wal amwaal foofale la ko al imaamu muslim ibnu alxajaaji raxmatullaahi aleyhi daldi indi al imaamu muslim raxmatullaahi aleyhi mu ne xaddatanaa mu ne nettali nañu ki nga xam ne moo nettali mooy abu bakr ibn abi shayba muy abu bakr ibn abi abdullah ibn muhammad ibn abi shayba ibrahim ibn uthman muy abu bakr mu ne nettali wa yaxya ibn habib al ak sama sëriñ di yaxya ibnu xabib alxaarisiyu muy yaxya ibnu xabib alxaarisi alsheybaani albasari abu zakariya raxmatullaahi aley mu ne ñoom ñaar wa taqaaraba fi lafz mooy expression yi ñu utiliser fii ñoom ñoo ko xaw a jege jege woon nañ ko mu ne qaala ñoom ñaar nee nañ xaddatanaa abdulwahaabi althaqafiy ñoom ñaar ñu ne ki leen nettali mooy abdulwahaab althaqafiyu raxmatullah aleyhi mooy abdulwahaab ibn abdilmajid ibn salt ibn ubaidillah ibn alxakam ibn abil aas althaqafiyu abu mohammad albasri althaqafiyu albasri raxmatullah aleyhi moom mu ne an ayub mu jële ci ayub ibn abi tamima kaysaan as-sixtiyaaniyu albasariyu raxmatullaahi aleyhi an ibn siriina moom mu jële ci ibn sirin di mohammad ibn sirin al anasi albasari al ansaari mawlaahum mawlaa anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma an abi bak an ibni abi bakra mu jële ci doomi ibni abi bakra lii mooy càll la bañ gisoon keroog mooy càll dafa jaar ci ibni abi bakra ak kan ki mu ne woon moo ma gënal ibni abi bakra moom al imaam muhammad ibn sirin moo doon kan mooy xumayd ibn abdirahman al ximyariyu ah? muy abdirahman ibn abi bakra abu bahr am ñu ne abu xaatim an abi bakra mu jële ci baayam di abi bakra di nufay ibn alxaarisi asaqafiyu summa albasari raxmatullahi alayhi wa jamii wa wa radiya anhu mu ne an innabi annahu qaal mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dane lii la yokk loo xam ne ñun gisuñu ko woon tuddoon nañ ko ci xadiisu imaam ibn Isxaaq ba ñu doon gis discours ba yonent bi aleyhi salaatu wasalaam defoon Arafat mu ne waxoon nañ dinañ ci ñëw buñ àggee ci discours bi ndax da koy waxaat waaw ci kaw lañu ne woon li gënoon a noot ci xadiisu imaam ibn Isxaaq bi mooy ne eh, kii la xew eh, Arafat la xew loolu après lañ ko nootal mais début ba dañ ne woon liñ gisoon moo doon ne mooy discours bii la yow mu nax waaye finalement ni mu doxale dañ xam ne imaam nisa discours bi lim ci jublu mooy discours urana qurba arafatin mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dana inna zamana qad istadaara ka hay'atihi waaw inna zamaana qad istadaara ka hay'atihi yawma xalaqa allahu samaawaati wal ard. assanatu ithnaa cashara shahran. minhaa arbacatun xurum. talaatatun mutawaaliyaat. dul qacda. wa dul xijja. wa muharram wa rajab shahru mudar alladi bayna jumaada wa sha'baana après bi mu waxee lool nag ci la ne ayu shahrin thumma qaal ayu shahrin haada qulna allahu wa rasuluhu a'lam waaw mooy leen calay door a agsi nag lañ waxoon kon mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dane inna zamaana qad istadaaraka hay'ate yawma xalaqa yawma xalaqa allahu samaawaati wal ard dane inna zamaana jamono ji de qad istadaara wërngëlu na mooy tourné na ka hay'atihi kam na kem na nga xam ne noonu la meloon yow ma bés ba nga xam ne jamono ja nga xam ne xalaqa llaahu la buur yàlla subhaanahu wa taala bind assamaawaati asamaani wal ard ak suuf mooy mbir yi dellu na na mu meloon loolu waxoon nañ la côté bii gisoon nañ ko bi ñu doon gis tafsiru suuratu taw tawba aaya bi nga xam ne moom la suñu boroom doon wax innama nasii'u ziyaadatun fil kufr yudillu bihi alladhina kafaru yu 'aaman yuhillunahu 'aaman wa yuharrimunahu 'aaman waaw waxoon nañ la muy aaya 37 ba waxoon nañ la foofu waxoon nañ ci affaire bi léegi nañu wax baat ak wax ba pare après ñu dóori ñëw ci loolu kon mu ne inna zamaan mu ne jamono ji xadista daara wër na ba delluwaat ka hayatihi kem na na mu meloon na mu nekke woon yawma bés ba nga xam ne jamono ja nga xam ne xalaqa la bindoon allahu buur yàlla subhaanahu wa taala assamaawaati juróom-ñaari asamaan wal arda ak juróom-ñaari suuf mu ne assanatu ithna ashara shahra at at mu ngi composé ci douze douze mois at li ko làmb mooy li mu mu ngi làmbo fukk ak ñaari weer fukki weer ak ñaar la am at di làmboo minha bokk na ci fukki weer yooyu ak ñaar am na ci arbaatun ñetti ñeent yoo xam ne xurum buur yàlla moo leen ormal waaw seenug orma seenug nekk seenug sanctuarité loolu buur yàlla moo ko moo ko moo ko moom moo ko def waaw minha am na ci juru fukki weer yi ak ñaar ñeent yoo xam ne xurum mu ne ñeent yooyu nag salaasatun ñetti yi ci ñeent yooyu mutawaaliyaat dañoo taqaloo yoo xam ne ñoo taqaloo mooy yan mooy zul qaada mooy bi ci njëkk mooy zul qaada mu ne zul qaada mooy weer wi nga xam ne mooy am avant tabaski weeru avant weeru tabaski zul qaada wa zul xijja ak zul xijja loolu mooy deuxième bi mooy weeru tabaski wa muharram ak muharram loolu muharram mooy weeru tamxarit wa rajabu mudar ak weeru rajab muy rajab bi nga xam ne mooy moom lañuy askanalee mudar alladi bi nga xam ne bayna jumaada wa sha'baana moo nekk diggante jumaada ak Sha'ban muy jumaada thaniya ak li nga xam ne mooy Sha'ban waaw léegi lii la wax côté bii ñun lii lañ gisul woon léegi loolu mu des mooy lan mooy inna zamaana qad istadaara ka hay'atihi yawma xalaqa allahu as-samaawaati ard mooy ne jamono yi dafa tourner comme ni mu tourné ba mel nam meloon bés ba ko yàlla sàkkee loolu mooy lan waxoon nañ la loolu mooy arab yi de parce que li arab yi doon liggéeyee tax parce que dañ doon mooy comme li al imaam an-Nawawi wa alayhi wax waaw mu ne maanaahu mu ne fa qaala al ulama boroom xam-xam yi de nee nañu maanaahu lii li nga xam ne moom mooy maanaa bi loolu lay signifier mooy ne annahum këne ñoom arab yi fil jaahiliyati ca période anti-islamique mooy bañ nee ci seen réer yoo yële ñu ne woon laata yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di dikk lan lañ doon def yatamassakuuna bi millati ibrahim fi taxriimi al ashhuril xurum ñoom dañ doon ngoy jàpp ci yoonu diine seydinaa ibrahim aleyhi salaatu wassalaam ba moo taxoon ca da cee bokkoon fii tahrimul ashhuril xurum ci respecté wormaay li nga xamante ni la sacralité hein de ces quatre mooy moom la la wax zul qaada zul xijja safa muharram ak rajabu mudar waaw moo tax ci riwaay al imaam al buxaari bi dane wa rajabu mudar waaw alladi bayna jumaada wa sha'baana mooy mudar rajab bi nga xam ne moom lañuy askanale mudar ci e, xadiisu seydina e, imaam muslim biñ la moom dane wa rajab shahru mudar alladi bayna jumaada wa sha'baana rajab di weeru mudar waaw shahru mudar shahru mudara alladi bayna jumaada wa sha'baana mu ne kon ñoom dañ doon war maan lool ndax ci diine Seydina Ibrahim lañ ko jële waxoon naa la fan yekk ne bu dee ne loolu jombul que ci diine dafa Seydina Ismaïl newe woon moom lañ ko jële te mooy xam nañ ne mooy diine ji baayam ne woon muy Seydina Ibrahim alayhim asalaatu wassalaam mu ne nag comme que lool la wa kaana yashuqu alayhim taxiiru lqitaali thalathata ashhurin mutawaliyaat nee na nag da doon tar ci ñoom lool yéexe xeex mais trois mois yoo xam ne duñ ci mën a razia biñ ci mën a te am na ci ñoom arab yi ñoo xam ne ñoom ñoom seen source d'économie foofu lañ ko tegoon mooy ci songu sa sa man sa moroom duma waaw le Seydina Jaafar te xutbaam bu am solo ba nga xam ne moom la defoon te an-Najaashi kunna qawman ahla jaahiliya waaw la ci tegoon am na lum ci defoon wa ya'kulul qawiyyu min ad-da'if Seydina Jaafar ibn Abi Taalib abul masakin lan la doon def radiyallahu anhu keroog bi mu demee ci Lénégus waa Quraysh yónni ñoom Seydina Amr ibn al boobu kaana kaafira mu ngi woon ci waa Quraysh yéeféer la woon xaajagul woon a tuub ngir ñu dem këyir leen jël leen foofu fële wax yi mu delloo leen ko comme que Amr moom ibn al-As diplomate la woon te dafa neex xamoon na Najaashi te xaritam la woon bam demee bokk na ci liy wane ñoom nañ doon dunde ca jaahiliya seydina euh, jaafar ibn abi taalib radiyallahu anhu ba nga xam ne ca la jóg ngir wax najaashi li nga xam ne mooy xaqiiqatul islaam dëgg-dëgg ak ñoom ñii que dañ leen doon persécuter te ñoom lañ doon jaamu ñun lool lañ bañ a jaamu waaw boole na ci mu ne ñun suñu dund foofale mooy wa yakulul qawiyu min na doif ki nga xam ne moo am doole ci ñun day faagaagal day phagocyté ki nga xamante ne mooy ki nga xam ne mooy ki ñàkk doole waaw kon mooy am na ñoo xam ne seen économie ci loolu lañ ko tegoon songu dëkk am réew ab dëkk bopp waaw jekki rek ak fajar wala ci guddi gi nga songu leen taal fii jàpp ñiy jaan def ñi ay ay ay ay rey ñii mu ne nag loolu nag da doon loolu nag dafa dafa taroon ci ñoom le fait que ñu war a toog wa kaana yashuqu ma yashuqu alayhim taxiir alqitaali thalathata ashhurin mutawaliyaat mais c'était dañ doon am peine bu rëy a rëy mbir mi nekk waay waay su problème boo xam ne waay waay waay waay ñetti weer kon dañ koy toog duñ ci mën def suñu razzia yooyu nga xam ne lu bari lañ ci doon amee buñ songoon ay dëkk

alayhimul amru wa saadafat xajjatu nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam tahrimahum wa qad tataabaqa ash-shar' waaw léegi mu ne comme que nag mbir mi daloon tar ci ñoom lañ doon def pour résoudre bon parce que lii nag moom il faut qu'on qu'on qu'on résoudre ça léegi ñoom ñu dëppoo ne li ñuy def daal dañ doon xool ku ci neex daal yaay xool ñoom ñoo doon xool hein bu ñu bëggee def ay razzia walla xariti wala camp diw xarit diw parce que ñoom loolu affaire njàmbaar lañ ko tegoon mooy du léeg-léeg sax ay de déclarée lay doon comme entre waa aw ak waa Xasraj waaw seen seen ay yaamul arab yi ñuy wax am na yoo xam ne ñoom ñooy joxante rendez-vous waaw ngir nag en ah, découdre xaw ma de lan ah, de mooy daal ñu daal di ko ciy nekkal di xeex mooy ne léegi bu ñu bëggoon a xeex liñ doon def dañ naan bon euh, muharram bii dañ koy repousser mooy kon weer wii di ñëw ñu nekk zul qaada nekk zul xijja ñëw après ñu xam ne muharram a ci tegu ñu ne non muharram comme que nag dañ cee bëgg euh, xeex wane ci suñu njàmbaar léegi kon weer wii di ñëw tudd muharram safar lay tudd te xam nañ ne safar bokkul ci ashurul xurum yi parce que ashurul xurum yi dañ leen tere woon ñu ciy xeex ba ñoom xamoon nañ ko loolu tuddoon nañ ko fan yee <laughs> loolu nag moo ne woon seen problème moo taxoon ñu doon jël li nga xam ne mooy euh, muharram di ko repousser jël palaasu muharram def fa safar waaw mu ne thumma yu'akhkhirunahu fi sanatil ukhra ila shahrin akhar bu beneen weer jotee at mi ci tegu ñu jël ko repousser ko ci beneen weer comme rabiul awal ñu jël ko def ko muharram ngir rek man di mën a xeex seen biir ak tamit mën a razia ngir di am liñ doon am mu ne wa hakaza yaf'alun nii lañ doon def fii sanatin ba'da sana at ak at ñu topp di def noonu hatta xtalata alayhim al amr ba mbir yi nag mujj jàmbaajoo seen kaw mbir yi daal di jaxasoo xamatuñ ci exactement mais muharram fan la nekkati parce que xam nañ ne ñett yi dañoo taqaloo zul qaada zul xijja kii mooy comme que jël mbir mi mais taqaloo googu day dem ba réer ne parce que génération yi buñ ñëwee seen ginnaaw ñoom ñu fekk mbir yi di demee nii weer wi di ñu gis muharram di repousser wu di pousse at mii mu nekk li at mii mu nekk li ñoom kan moo leen di xamal ne mbir yi dafa taqaloo woon du ñu ko xam moo tax ba mbir yi dem ba daal di jaxasoo ci ñoom nag mu ne nag ba mu demee noonu ajut yonent mi aleyhi salaatu salaam nag comme que dañ ko doon repousser di ko repousser lii nii am na lu ñu ci waxoon bi nga xam ne ci la ñuy gis li nga xam ne mooy xajjatu euh, abi bakr waaw radiyallahu anhu bi yonent mi aleyhi salaatu salaam yónnee seydina abu bakr mu daal di dem taxawal ko ak gi ci neuvième année bi yaa ngi fàttaleku lool lii nii waxoon nañu ko lii nii waxoon nañu ko ba ñu doon régler ne euh, wute bi am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi mais Seydina Abu Bakr mais dal dal qaada xajja fii dal fii dil fii qaadati wala boo xajja fii dil xijja waaw loolu masala la woon est-ce que Seydina Abu Bakr anhu ajam gi ci dul qaada la woon wala dul qaada est ci mooy weer wi jiitu weeru tabaski la la la ajoon wala tabaski la ajoon waxoon nañ la waa jumhur dañ ne si weeru tabaski la kay ku mel ni ñoom Seydina Mujaahid Ikrimat ibn uh, Xaalid ah, ne moom déedéet ñoom zul qaada la woon waxoon nañ la seen wax jooju hein ginu la dëgër waaw loolu seen wax jooju ginul woon a dëgër li nga xam ne mooy li gën dëgër mooy li nga xam ne moom la waa jumhur waxoon keneen mbir ni ah déet affaire bi seydina abu bakr radiyallahu taala anhu bi nga xamante nii ci la euh, euh, euh, mu ngi mu ngi mu ngi woon aj ci dul xijja te loolu mooy li nga xamante ne mooy li gën a dëgër te loolu lañ nootaloon mooy waxu waa jumhurul ulama waaw mooy waxu waa jumhurul ulama contraire li al imaam ci jële ci Seydina ek Mujaahid ak ki nga xam ne mooy Ikrima ibnu Xaalid ah, rahmatullahi ala jamii léegi kon loolu gisoon nañ ko jamono jooju mooy ne xam nga ne parce que yonent bi aleyhi salaatu salaam dina xam ne weer wi du weeru aj mu ci Seydina Abu Bakar di ci di ci di ci di ci aj non te après mooy waa Quraysh yoratu ñoon affaire bi waaw waratuñu woon affaire bi mooy mbir mi ba muy dëppoo mooy ak gisee dina Siddiq neuvième année bi la dëppoo li nga xam ne mooy kahay ate mooy ne neuvième année bi mbir mi dafa tombe loolu ñu ko doon wëral ah waxoon nañ la vingt cinq ans yi yooyu noonu nga xam ne dañ doon pousse par deux deux deux boo ko defee daanaka mooy ne bi nga xam ne ci lay mataat di nekk dul qinda mooy comme que dañuy repousser ñuy repousser di repousser di repousser di repousser ba mu àgg zul qa'da zul hijja tombeek li nga xam ne mooy fi mu nekkoon waaw léegi nag mu tombeek ñu aj mais ñoom du muharram rek lañ doon repousser ah non du parce que bu dee dag naan muharram rek la ñuy repousser mais buñ koy repousser te muharram bu ñëwee bu pousser beneen pousse mooy da ngay gis ne yépp ay pousse waaw mooy ah, au final yépp ay puus waaw mooy weer yépp ay puus waaw loolu nag ñu doon def di yéexe weer yi ci seen kaw neex na leen tey ñu yéexe bu beneen yoonee ñu daal di koy euh, indiwaat ne bon mën nañ koo defaat weer bi mu newoon parce que bon seeni selon leur loolu nag lay wax fii waaw ba mu bañ nefee di de di puus loolu di puus mbir yi mujj lëbëjoo ci ñoom waaw yonent bi aleyhi salaatu nag ajam gi tombeek mu tombeek ni mu meloon na ko buur yàlla bindi woon tëraloon weer yi loolu la naan inna zamana qad istadaraka hay'ata yawma xalaqa allahu as-samawati wal ard moo tax ci alfatx mu ne boroom alfatx mu ne fa maana alxadiis anna ash al-ashhura rajaat ila ma kaanat alayhi wa batala an-nasi waaw waaw an-nasi mooy li alquran doon wax sànq te ñu waxoon ko sànq inna iddata shuhuri non innama an-nasiu ziyaadatun fil kufr mooy le def le fait ngeen di puus weer yi noonu parce que moo ànd ak seen bànneex dangeen bëgg a xeex ngeen jël weer yi nga xam ne buur yàllaa ko wormal teg ko ne lii mooy weer yi nga xam ne damay tere ku ci def lii yéen ngeen bëgg cee def loolu ngeen repousser ko ñoon jege nañu la eh, eh, waa banu Israël doon def bi bañ leen ne bàyyi leen napp di di di di di di di pêcher jour samedi <laughs> comme suñu jour bi <laughs> dañ leen koo terewal <laughs> ne leen bu leen di pêcher ci bésub samedi gaa yi tëralu pexe waaw comme que dëgër bopp la parce que li leen buur yàlla wax bu ñu ko defoon problème du la ci fekk mooy amul kenn benn jàmm ci benn jamono benn waxtu nga def li la buur yàlla digal ngay am ay problème mais bu dee li yàlla ne def leen subhaanahu wa taala mi leen mi ñu bind gin ñoo xam ñu ne ko noo ñun nag baal rek ñu xoolal suñu bopp ah léegi nag lu ñu ci góobe rek nañu ko gar waaw waaw on peut pas moissonner lu dul lu ñu waaw manuñu di récolter lu dul li nga xam ne moom lañ jiwoon waaw lañu ñu jiwoon sama tool bii bu ma ko defee toolu dugub ji ci dugub bu taw bi ñëwee baax affaire yi jóg ma ne bu ma ci xaar laa wax ñebbe bu ma ci xaar mu génneel ma ñebbe walla li nga xam ne mooy gerte waaw kon nag nit ku ne li nga li nga jiwoon rek moom mooy génn ñoom ñii nag ñu ne dañuy teg ay pexe comme ñun rek niñ ko tege ah bon bu yàlla nag dangay xam ne <laughs> la démocratie <laughs> pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple daal euh, daa mel ni daal bañu ci loolu agun waaw te suñu agun gi sax daa yàgg dañ ci neeg léegi <laughs> waaw kantaa sa charia bii moom nañ ko teg nii rek bu mais nag duñ bàyyi lépp bu ñu bëggee bu jot bu dem Makka jotee ñu man ko dinañ dem dinañ la demal Makka nag te bu julli jotee dinañ la jullil waaye kantaa suñu biir moom nan lay doxee ak nan lañ war a tëralante suñu biir ak nan lay doxee suñu diggante en tant que jullit ak ñeneen ñi dul jullit yooyu am réew ni muy doxe ah loolu nag sharia moom bàyyi leen rek <laughs> waaw loolu <laughs> noonu la ah <laughs> buñ taxawul wax ko. suñu lisaanul xaal lool la wax de léegi euh, bon euh, waa banu teg ay pexe ne léegi ni ñuy def saa yi <laughs> jën yi moom daa mel ni dañoo bàyyi parce que loolu la buur yàlla dogal <laughs> jour biñ dul napp mbir yi bari lool mel ni lu leen di narge <laughs> ñuy gis jën yi di tëb ko dal jour bi ñuy napp waaye daanaka jën yi dañuy réer xaw ma fan lañuy jaar am lañuy dem ca océan yu kawe ya ndox yu kawe ya kenn du leen yu gis gaa yi ne xaaral <laughs> suñu fiilaa yi suñu fiile yi suñu fi suñu mbaal yi li ñuy bàyyi ba ba vendredi ci guddi hmm? ñu dugal leen waaw placer leen nag ci ndox mi nga xam ne bu samdee bu jën yi ak seere yu tëb suñu mbaal yi jàpp ca lu bari léegi nag bu samedi gi weesoo ca dimanche ga nag ñu ñëw récupérer affaire yi waaw ne nag ñun bon ñun nag kiiwu ñoon gaawu ah gaawu bi kenn kiiwu fi woon waaw euh, ñun gaawu bi ki de kiiwuñu ah, nappuñu woon ci dibeer gi lañ ko récupérer ñu ne la ah dangeen na foog ne yéen seen pexe yooyu ñuy teg buur yàlla soppi leen def leen ay singe ay golo yu yoo xam ne yu kuttus lañuy perte lañu mooy ne noonu ñu doon def daanaka lu mel noonu la ñuy doon def waa jaahiliya mooy man daal damay daganal li li ma yàlla tere bu ko def selon samay intérêt dama koy def waaw mais loolu du am na ci l'islam bi ñun ñii loo xamante ne nii ñun la ñuy doxe wal iyaadu billah mooy mbir yi moom dinañ ko nangu fekk demul à l'encontre de nos de nos de nos intérêts mooy fekk mbir mi daal mu ngi topp ak moom li li ñuy digle li yonent ma lay sa sam di digle mu ngi ànd ak sama sama samay intérêt may wane ne dama koy def parce que yonent ma lay sa sam ma ko digle ndekete yoodu loolu daa tombeek samay intérêt ne ci fi ngay xamee ne looloo tax mooy boo gisee leneen loo xam ne yeneeni ndigalu sharia yoo xam ne moom xam nañ ne lii intérêt personnel am newu ci pourtant mu ngi ci sax ndax lu la sharia digal fa la sa intérêt yi àddina ak laaxira nekk mais nag mooy ci bët bëtu gisu doomu aadama alayhi salaatu wassalaam bu xoolee nii day gis ne bon kii lii amaana gënul ci moom bu boobaa nag nga gis mu fexe bu dee koo xam ne ku xaw xam dara ci diini la mu nag aaya yi waaw jël xadiis yi dalil di leen pressé nit singom di leen pressé nit mu bam bam bam bam bam bam niro mel ni ku yor pataa modle di ko modle di ko di ko di ko di ko di di ko transforme di ko def ni mu bëgg ba ba diine ji mel ni li bëgg léegi nag mu ñëw nag foog ne moo ci ne te moo gën a tay ne ay pexe la loolu lépp ay xiyal la moo tax xiyal ci wàllu diine ngir daganal lu yàlla xaraamal wala di xaraamal lu yàlla dagan loolu daganal dafa xaraam loolu waaw qul man xarama zinata allahi allati axraja li ibadihi wat tayyibati min ar rizq fee nekk ana kan waxal ana kan mooy ñëw di xaraamal li nga xam ne moom la buur yàlla ah man xarama kuy xaraamal zinata allah taar taar yi buur yàlla def nga xam ne da ko askanele boppam waaw inna allaha jamilun yuhibbul jamal mu def àddina bi taaru lool waaw def fi ay taar taar ana kan ñëw di xaraamal lool yi nga xam ne da koo def génne ko ngir jaamam yi ak yi nga xam ne ñoo teey ci yi nga xam ne mooy mala mooy ci wërsëg yi nga bëgg yow parce que iñaane nga diw wala yooyu wala lii sa intérêt nga ci nga fexe ba mbir mi dëppook sa bànneex loolu nag xaraam te ba lee loolu mook lii wa niroo ñoom dañoo fexe woon yi nga xam ne dañ leen koo xaraamaloon ne leen lii de weer yu ñu ormal la manu ngeen cee xeex ñu fexe di ko repousser parce que seen intérêt newul foofu waaw mook waa ji nga xamante ne nii ah parce que intérêt newul ci euh parce que am na transaction bu muy def boo xam ne leer na ko ne lii transaction ribawiya la waaw mooy transaction jënd ak jaay la moo xamante ne ribaa la mu fexe ba ñëw naan ab daruraat tubihul mahzuraat ak waxi caaxaan yow mooy jël kalimatu xaq wa araada bihi baatil waaw wala biha baatil jël baatu loo xam ne kàddu dëgg la mais nag ay neen la ci nar looloo ko ci tax a jóg mais parce que xam na ne ah mbir mi intéressé wu ko tey mooy eh, yow nga xam ne jaay sàngara dafa xaraam nga naan bon comme que yow sa métier mi ngay def am na sàngara nga commencé nag bon xam nga jaay sàngara bon bu dee ne bon instant bi eh, daa nekk ci dangaa am problème yoo xam ne foog nga dund wala yu mel noonu te kat moom mii wax moo gën a xam ci boppam nag li muy wax demewul noonu waaw ama mooy am na yeneen liggéey yu mën a def mu bañ ne foofu waaw wala naan c'est pas le plus nekkul li ëpp ci sama chiffre d'affaires après benn pomme de terre bu nëb bu nekk ci saaku bu fa yàggee nu muy def ci saaku pomme de terre mais da ko mais da koy yàq lan moo tax yow kantaa yu dagan yi la sharia jël sax na la njaay yu dagan yi sax dane la alal jooju dee ci génne zakat ngir mu tazkiya sa alal te pourtant kat ci lu dagan nga ne sauf que rëcc rëcc day am yooyu yëpp day am te kooku mooy ki nekk ci lu dagan yow lan nga may wax nga jël lu xaram di ko jaay ba pare naan ma bon euh, on xam nga mooy yooyu yëpp dangay nax sa bopp naxoo keneen waaw dangay nax sa bopp naxoo keneen waaw manoo ñëw parce que yow tey pare nga ngir jëw nit nga ñëw bëgg fee wax ne daal jëw am na boo foo xam ne dina baax tey leer na la yow cadre bi nga ko bëgg a defee boobu bokku ci waaw mais comme que sa nafsu moom moo la kii sa bakkan tëb na mu bëgg nga jëw nga ñëw bon waaw xam nga jëw bu dee ne boo ki ngay wax manu la ñàkk bon parce que li muy yàq dafa bari te nit ñi lañ koo war a xam sinon te yow leer na lii ngay wax duggul ci cadre boobu waaw ak yàqoom nit ñépp xam nañ li muy demewul noonu kon nag wala mu nekk loo xam ne dañuy xam ne lii sa bànneexu bopp mooy manoo daganal lu yàlla xaraamal ci loolu waaw déedéet waaw manoo ñëw man daa am benn soxna bu ma bëggoon a takk gaa yi ne la ah <laughs> yow soxna si kaay parce que wolof yi ñun en tant que sénégalais léeg yenn yi duñ ci ndax nekk sax di di di di di di di ko leeral waa ju nekk fii ne la man de daa am benn soxna boo xam ne moom laa bëggoon a denc yow dangay ñëw rek ne ko aywa kañ ngeen bëgg ñu may leen nga ne kii nga ne aywa mu ne la yaay ustaas bi rek nga ñëw maye déedéet woo nga say parents waaw d'accord nañ ci ana ñu ñu nga Sénégal moom it parent mu nga Sénégal rek nga ñëw déedéet déedéet ñoom d'accord nañ kon baax na nañ leen jàpp bés kenn du jàpp bés du demee noonu dafa am yoo xam ne ay question préalable yoo xam ne ñoo war a jiitu ay laaj yu ñu roonal laaj waaj ba mu leer ba pare parce que xam nañ fii ni muy demee mooy am na ñoo xam ne boo moyul ñoom ñoo dëkk waaw am na ñoo xam ne góor ak jigéen bokk bennum néeg di yeewoo ko di di fanaan ak yeewu di dund di defandoo course di defandoo lépp wala boo buñ bañee ci biti nit ñi xam ko ñoom duñ defandoo course waaye en tout cas ñoo dëkk mais boo leen gisee yow da xamoo leen da ngay ni ne ñi ay couple yu marié lañ ndekete yoo dañuy concubinage waaw mooy dañ ko ciy nekkal rek waaye dara fii dara daganu kenn daganu ci sa moroom imagineel bu dee lool la ah mu ñëw nelaw léegi bon dañoo bëgg a marié léegi yow nga ñëw moom mu xam ne. affaire bi bon yow yow nga xam ne sa xarit la quoi yow nga xam ne noonu la demee mu ne la maye ñu nga ne nga ne waaw baax na léegi kii leen jàpp leen bés parents yi d'accord nañ tamu leer na le yow parce que bon sa xarit la bëggoo ko gêner bëggoo ko wax lu ko naqari bëggoo ne ko ah sa waay <laughs> affaire yi manu la nii de pour ngeen mën a sëy yéen ñaar ñu may leen ci charia il faut séparation de corps am il faut séparation des corps xaw ma ngeen koy wax mooy dootu ngeen bokk di fanaan nii ah ba ndaw si gis ba ba benn période ba ndaw si gis ay réglam ñu door leen a may nga xam ne acte bi lii la nga ñëw tëdd ci parce que sa xarit la wala nit ki ci boppam ki nga xam ne moo naan nañ ma maye nañ nañ ma may diw walla ndaw si moom xam na ne lii dafa xaraam mais nag comme que intérêt new ci mu daal di koy def loolu lépp ay façon contourner ak def lu la neex la parce que yow li li charia digal hein dafa wuteeg sa bànneex waaw dafa wuteeg sa bànneex loolu lépp nag xaram loolu nag lu mel noonu la xarab yi doon def nii kon loolu mooy annasi boobu innama nasiu ziyaadatun fil waaw mooy buñ soxla woon xare dañ doon repousser weer yi waaw waaw ba mbir yi kii nag après mbir yi di jaxasoo ci ñoom loolu la naan inna zamana qad istadaara ka hay'atihi yawma xalaqa as-samawati ard li ma wax léegi nag ci affaire Seydina Abu Bakar bi loolu mooy li dëgër waaw parce que bul dégg li boroom xam-xam yi naan après mu mu dëppoo ak yonent bi aleyhi salaatu nga ne ah kon waxu Seydina Mujaahid ak Ikrimatu ibn Xaalid bi day dëgër parce que kon mooy kon ajuk Seydina Abu Bakar bi newul woon kon dëppoowul woon ak Dul Hijja dañ naan la kallaa dëppoo woon na ci mais mooy comme que jullit ñi ñoo yor léegi ñoo yor Makka jeex na parce que at moomu la yonent bi aleyhi salaatu wax Seydina Ali mu dem yóbbu jàng fa début suuratu Baraa waaw ngir ne ah ba pare ñu boole ci wa allah ya xujja ba'dal aami mushrik waaw que à partir d'aujourd'hui ab yéefér boo mu ajaati waaw bu mu fi ñëwati di aj c'est fini ab yéefér mënatul fi nekk naan day aj loolu moos yaakaar nga ne yonent bi aleyhi salaatu salaam dina yónni Seydina Abu Bakar muy aji ci weer woo xam ne du weeru aj weeru aj la at mi ci tegu mooy jullit ñi yor bi ñooy ñooy organiser affaire bi léegi aj ji parce que jamonoy si Siddiq mooy bi muy def neuvième année boobu yonent mi alayhi salaatu salaam yónni woon ko yéeféer yi dañ doon aj ci wet gi ñoom ñuy aj jullit ñi di aj waaw jullit ñi di aj nit ñi di aj léegi nag tàntaa nga ne ma <laughs> na lu ma fàttale ko de loo xam ne mbaadu day est-ce que du laalaat sa affaire bi du ko gina wane ne ah mene la mu ne mais huitième année bi du Seydina Attaab ibn Asiid dafa ajoon moo jiitoon nit ñi la waaw loolu lu ñuy nettali la dama ah loolu ñoom ban année la ban kii la aj dañ naan la kooku yi Dul Hijja la woon bu dee ne lool sax na bu dee ne sax na ndax wax ji al imaam al Waaqidi moo ko wax te waqad arafna man huwa al-Waaqidi te xam nañ ko yàlla imaam al-Waaqidi mooy matruk la moom moo ko wax moo ne Seydina Attaab ibn Asiid moo jiite woon aj ji mais num ci man di deme mooy bu dee riwaaye tan affaire boobu wax jooju wérul mais mooy ne de toute façon bii bu la yonent ma lay saasaam at mi mu kii tombeek moom mooy ne du dade ci at moomu rekk la tombeek moom waaw mooy ne dëgg la Seydina Siddiq minimum fekkoon na mu tombé waaw moo tax mu yebal ko ci moo tax imaam Ibn Sa'd ne yonent bi alayhi ba mu jógee fële euh, Tabuk dafa toog aba ah, ba mu wax ba ne ba ba ba ba Zul Qa'da après wax weer yam fa teg après mu yónni Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu yebal ko ngir mu jiite aji te après zul qa'da zul xijja ci tegu waaw te loolu gisoon nañu ko te gisoon nañu la nga xam ne mooy li gën a dëgër mooy yawmu nahri la Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu waxoon ne Seydina Abu Bakar man bokk naa ci ñi nga xam ne dañ doon wër ak Seydina Ali ci mbedd Màkka yi ak foo fële di yëgal nit ñi naan leen yawmu nahri waaw te suba ak yawmu nahri te loolu yow mun yawmun nahri xam nañ ne fii la même bu dee waxoon nañ la imaam al-Hafiz Ibn Hajar waxoon ne yawmun nahri loolu mën naa bañ a tekki loolu fenn parce que même bu dee ñoom yañ doon repousser date yañ doon repousser weer yi même bu dee dañu doon aj ci weer yoo xam ne du weeru aj loolu noonu yow yow nahri hmm? <laughs> yawmun nahri boobu mooy bés bi ñuy lan mooy rek bés bi nga xam ne buñ ne avant bés bi jiitu avant yawmu nahr yawmu nahr mooy bés bi ñu jàpp aj gu mag gi rek après mooy bés ba ñuy loj que ça soit muharram la wala non mais en tout cas mooy li ginoonu dëgër mooy ne na Siddiq Zul Hijja la la la euh, la ajoon léegi kon mu ne kon inna zamana loolu mooy partie boobu loolu lay wax waaw mooy moom ak aaya innama nasi'u ziyaadatun fil kufri ñoom boo leen boolee rek da ngay xam affaire yi inna zamana dëgg-dëgg li nga xam ne mooy jamono yi qad istadaara wër wërngalu na tourné na ka hay'atihi comme nam meloon mooy ñëw na ba melaat nam meloon yow ma bés ba nga xam ne xalaqa allahu samawati wal ard bés ba nga xam ne la buur yàlla bind am na rek yeneeni wax yoo xam ne yu ci gaa yi wax naan daa tombe woon ak mars te mois de mars jamono jam tombeel mooy dafa tombe mooy guddi geeg bëccëg gi ñooy tolloo ak yooyu waaye loolu wallah alam moo dax al imaamul wa hada taqawul bi ma la yasixu naqlu lii moom mooy di waxantu ci wàllu li jëm ci wàllu diine loo xam ne dara dara saxu ci <laughs> boroom al mufhim ah? <laughs> waaw léegi bon boo demee ci eh, imaam al xaafis na loolu waaye eh, insha allah mooy lii ñu la wax la waaw imaam Ibnul Qayyim it wax na lu xaw mel noonu luy wane ne ba muy moom sax ci beneen affaire la doon wax <laughs> ba kenn affaire bu mel noonu que <laughs> pour wane ne de toute façon Euh, mooy bi mu naan euh, masalaam yonent bi alei saatu salaam fan la julli tisbaar <laughs> bésub aj fan la ko jullee est ce que la ko jullee wala Mina ba muy waxoon nañ la al imam Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi dafa dëgëral ne non c'est que Makka la jullee non Mina la jullee comme ni Mawlana Ibn Umar radiyallahu anhuma wa wal hadith fi sahih al imam Muslim ibn al Hajjaj al Qushayri an-Naysaburi rahmatullah alayhi mu ngi saxiix imaamu Muslim moom dafa dëgëraloon lool que ne la waaw fii la Mina bokk na ca doon wax naan boo seetloo jamono jii dafa tolloog bésee guddi yi ñoo tolloo waaw bi ak jii amoon te mooy yonent ware saasaan ba mu jógee Muzdalifa nekk fa ba mu leer mu dal di dem yooyu yépp dem sànni jamra ya dem daldi fiy loj ay gëléemam ñu dagg ci di ko ci toggal mu lekk ci naan ci ñeex mi di watu dal di loolu daldi xutba nit ñi xutba bi mooy avant kii bi mooy bam sànnee jamra yi kese euh, après juste loolu la imam Ibn Qayyim wax nee na xutba bi après te wax nañ la li nga xam ne mooy dëgëral waxam ci xadiisu Ummul Husayn al-Ahmaziyya bi ñu gisoon ci jataay bi weesu radiyallahu anha ah kene loolu lépp boo seetloo après mu kon ñu togg fi mu lekk fi ah après xutba nit mooy mooy mooy mu xutba nit ñi ba mu sànnee jamra yi ba pare jàngal leen fi xamal leen yooyu mooy xutba bii moom nee na xutba bii heure boobu la am après mu daal di dem loji gëléemam après ñu wat ko mu séddale lu karawam gi moom alayhi salaatu wassalaam yooyu yëpp jóge Mina dem fële loolu lépp boo ko defee dem tawaaf loolu euh, affaire bi du la fekk euh, mooy zuhru zuhru bu la fekkee euh, du Makka Makka Makka boo demee Makka après affaire bi mën nga faa jóge zuhru du la fa fekk bon moom bi muy wax yooyu la wax affaire bu mel nii mais daal mooy lii ñu la wax insha allahu taala ah inna zamana qad istadara ka hayati yawma xalaqa waaw kon delluwaat na mbir yi delluwaat na lépp nekkaat na duggaat na palaasam weer yi daal di teguwaat ci ni leen borom bi subhaanahu wa taala di woon teguloo waaw moo tax mu ne as at ithnaa ashara shahran as-sanatu at moom ca yàlla ithnaa ashara shahra waaw mooy douze mois la fukki weer ak ñaar loolu la mu ne ar minha arbaatun xurum am na ñett ñeent yoo xam ne buur yàlla moo leen ñoŋal moo tere ku ci xëtt orma googu xeex yeeg yooyu yëpp da koo tere waaw kenn amul droit bëtt orma googu xëtt ko léegi eh, ku mel ni al imaam nag wax na rahmatullah alayhi weer yi eh, bu ci nekk lan moo tax ñu tudd la nii ak yooyu ku ko bëgg nga dem ci al bi muy sarah xadiis bii ñu la wax moom al imaam al qurtubi abu ahmad al andalusi al maliki rahmatullahi alayhi alhamdulillah kon mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam ne minha arbaatun xurum salaasatun ñetti mutawaaliyaat dañoo taqaloo waaw dañoo taqaloo weer yu mag yii te buur yàlla ormal leen boo fi tooñ boo fi tooñee day multiplier woo fi tooñee ak beew ci kaw nit kon nag affaire yi lool la de léegi nag euh, mu ne ñett dañoo taqaloo bi ci njëkk mooy mu ne dul qa'da wala dul qa'da mooy mën nañ ci wax bu ne dul qa'da nag mooy gina nee moom la ñoom euh, waa xanaan afsah waaw dul qa'da wa dul hijja wa muharram ak muharram muy ñett yooyu ñoo taqaloo wa rajabu mudar ak rajabu mudar lu lu garaaw la nag mooy weer yi jullit ñu bari dañ ko réere ba moo tax suñu mbir yépp ci janvier février lañ ko teg fii mu ne daanaka koo ci laajoon yow ñaata at nga am te loolu man miy wax ak yéen ak ñoo ci yem ñaata at ngay am lu ñuy def mooy ci weeru kii mooy ci weeru grégoire lañ lay tontoo ak atum grégoire man je suis a en 1982 je suis né en 1985 je suis né en 1990 je suis né en 1970 je suis né en 1947 waaw te ñépp ñuy tudd ahmad aki muhammad akoy aïshati ak zaynabu boo leen lee nag waa loolu ban at la tolleel ci atum jullit <laughs> laaj nga mbott geen nga de ah, xanaa ma laaj cheikh google de moom bu ma koy laaj bu ma nee ko yaa cheikh google <laughs> google moom bu ma koy laaj rek mu may wax ban kii la waaw mooy te bu boobaa mooy at yi day gën a yokk ndax bu dee atum jullit say at day gën a yokk ci at ci ñi nga xam ne ñoom seenum at ci solaire bi lañ ko teg ci soleil bi lañ ko teg ñun atum jullit ci weer yi la tegu te weer yi mooy gën a gàtt lu bëgg li nga xam ne mooy jant bi tout le temps léeg ñooy tolloo comme instant bii février bi euh, kañ la jeex barki démb février bi vingt-huit la yem ah te weeru jullit moom vingt-neuf ba trent la amul vingt-huit ci cas yu mel ni sinon weer weeru tubaab euh, kii euh, soleil bi grégoire day dem ba trente et un mooy ñi teg ci wàllu soleil bi day dem ba trente et un waaw trente un day am ak trente yi moo tax yow say at ndeke bu dee ci côté bële day gën a yokk waaw loolu moo tax ñuy fausser boo buñ la nee al imaam al xaafiz Hajar rahmatullah alayhi moom de mu ngi jund woon mu génn àddina euh, la 852 mooy yow 852 boobu ak bam gañe àddina boo bëggee amee xatam di ko am ci weeru jullit weeru tubaab bi xanaa nga convertir ci Cheikh Google mais mooy kon ñun ñii moo tax at yi ñuy woote woo am nañ lépp loolu ci bu ci at jullit yi la <laughs> waaw mooy lu garaaw la loo xam ne xamuñ ci dara ba moo tax daanaka léeg-léeg dañ koy toppatoo rek bu ramadan di ñëw bu koor gi ñëw ak tabaski tabaski sax bu ko defee nag moo tax coow yi bari mooy du ñu weer yi fenn rek la ngay dégg séentu weer yooyu ak di ko toppatoo mooy lan mooy bu dee ne ramadan koor gee ngi ñëw moo taxit problème bi am ñii kii la xëy ñii ne waaye xëyul woon boobu weer wi xëyul ñii naan lii manu c'est impossible mu nekk lii parce que amuñu ci benn maîtrise parce que du lu ñuy toppatoo suñu yoon newu ci am na nag ñoo xam ne léegi yeewu nañ ci waaw yàlla buur yàlla nim nim leen ci yeewe mu yeewe ci ñi ci des ñoo xam ne ñoom dañ koy toppatoo léegi bañ gisee mbir yi ni mu demee ñu ne xaaral mbir yi daal léegi ndax fii moom sa diine loo defalul sa bopp bul yaakaar ku la ko defal loo xamalul sa bopp bul yaakaar ku la ko xamal mooy yaay def yittey xam ko toog rek daal di tayle sa diine sa waay naan ñoom diw lañ ci yaakaar luñ ci wax rek ñu def déedéet yow gëstul xamal li nga war a xam dafa nekk farata nga xam ko yi nga xam ne manu ñàkk waaw manoo toog rek naan lu ñoom diw def lu baax na déedéet surtout xam nañ ne léegi ñoom diw ñooñ ñuy wax fa ñu yaakaare woon xam-xam ak fa nga xam ne sax ay këri xam-xam lañu woon ñoo nekkatuñ këri xam-xam mbubb yi rekk ka fa nekk ak ak di ko wuyoo waaw waaw xam nga te loolu ñiy toppaate ñeen ñu bari xam nañ ko keroog la ma benn waaye di nettali naan ma bu ma waxoon turam léegi ngeen xam ko histoire bu bu bu bu xaw a reetaan lu te nekk tamit lu naqari ci xol euh, gaa yi ne sëriñ bi daf fee ñëw doublé de wax na sax affaire bi fan la amoon waaw damay bañ a wax nag fa mu amoon après loolu bon mu am ñoom mbir mi mais l'essentiel mooy booy jàngale jarul di tudd tur ak naan ay ñoom diw ñi ñoom diw ñi déedéet parce que loolu du du du du du du li nga xam ne mooy li am solo gis nga alxuraan ni ñuy doxale alxuraan du ñëw comme ni ko lamdaay di defe ci télé yi seen émission yi bu ñëwee laaj ban euh, koo xam ne ci diine lañ ko xame muy wax ñu naan yéen ustaas yi yéen da ngeen di gaar waala gaa yi léegi da leen di wax loolu gaa yi poussé wu ba fekk ko ca la ko neex ni diwu léegi mais loolu moo waru la nekk bu dee ne dañoo mujj ba ñi nga xam ne ñooy awaam yi ñoom ñooy dicté boroom xam-xam yi ni ñuy def mooy àddina bu tukki taqdimu fi jahlin wa taxirul alim la Cheikhul Xadim waxoon radiyallahu anhu wax na dëgg mooy aaxiru zaman lool la buñ ñëwee ba ñi nga xam ne duñu boroom xam-xam yi du seen yitte xam-xamu diine bi ñoru leen wala boog même bu dee ñor na leen du seen affaire ñooñu ñooy ñëw ñi nga xam ne ñoo yor xam-xamu diine bi ñoo ñoo leen di wax lii ngeen di xalaate nii ngeen di waxe nii ngeen di defee ñu ñëw topp leen ci loolu mooy aaxiru zaman bi nga ñëw gaay bi la pousser ba nga mujj wax lool ngir ñu ne voilà c'est comme ça ñun fii sama plateau booy wax da wax lu leer waaye di gaaruwaale yéenu saag yi da di gaaruwaale rek bu ko defee moom ngir mu wan jàpp ne lool ab xas la kon ngir mu bëgg a ne moom bokkul kon ci ñi nga xam ne ñooy gaaruwaale mu ñëw di tuddi tur dama naan la hey déglu ma bu baax laa wax est-ce que xam nga alquran amul saxaaba yu bari yoo xam ne seen histoire wax nañ ko ci alquran dégg nga ci ko tuddu kenn rek la tudd ci ci pour war la ne des nga tudd tur des nga tudd tur bu dee ne loolu man da ñàkk nga tudd ko waaw falamma qada zaydun sayyidna zayd ibn haarisa keese la ci tudd sayyidna siddiq gisoo ko ci waaw id qaala li saahibihi laa tahzan inna allaha ma'ana waxul kan la tur waaw wa sayujannabuha al atqa alladhi yuuti maalahu yatazakka wa maa li ahadin indahu min ni'matin tujza tuddul tur te xam nañu Seydina Siddiq lay wax mooy boroom xam-xam mais comme que gars yi mooy dañu dem ba c'est ça la mooy drogue réseaux sociaux yi ak médias dangay dem ba yow xamatoo ki nga doon xamatoo li nga yor xamatoo yow xam-xam bi nga yor hein lan mooy valeuram waaw buñ demee ba boroom xam-xam yi ñemeetuñoo wax dëgg parce que ah, l'opinion est contre lii ñuy wax li opinion bi neex li neex opinion bi nga wax ko lu leer eh bul yaakaar ne sa wax yi ay gaaruwaale yow yaa ko tudde gaaruwaale man gaaruwaale taxumaa jóg waaw mooy loolu sax problème bi mooy yow ana lan ngay def sax ci plateau yooyu c'est ça sax mooy premier mooy premier ak bi sax ay plateau yooyu nga xam ne daanaka affaire ay xëccoo naag waaye diw kii ne kii kii kii ne kii amul njariñ amul njariñ desal sa daaraay desal xamal li ngay xamle ku la invité nga ne leen man ñëwuma ci yooyu waaw ñëwuma ci yooyu taluma leen sax bu ñëwee ba ñi nga xam ne ñooy ñi dul boroom ñi ñi amul xam-xam ñoo laxaab gémmiñu boroom xam-xam yi boroom xam-xam yi nangu ñu laxaab leen jox leen ñoom ñu leen di conduire mooy la yaa salaam <laughs> mooy pitié pitié ci ci jamono jooju mooy tout le temps loolu mooy xam nañ ne affaire yi noonu la demee mooy ñi nga xam ne ñoom lañ yaakaare woon diine gaa yi mooy daanaka opinion la ñuy topp moom wax ci wàllu ay ay ay nii fan lañu ñu teg parce que opinion bi neex na leen loolu lañ kii lëmët ah ñu ëmatewu la dictature de l'opinion loolu boroom xam-xam du ko nangu waaw ak fu boroom xam-xam nekk même boroom xam-xamu philosophie sax koo xam ne moom xam-xamu philosophie la yor wala xam-xamu science la yor wala xam-xamu leneen moom boo seetloo bu dee ko xam dëgg ta ta xam-xam day yëkkati nit ak lu man di doon wax naa la diine ab euh, l'islam amul xam-xam profane boo seetlee kooku moom du au gré des gars yi nga xam ne xamuñu domaine bi du ñoom seeni wax lay topp ah. du ñoom ñoo koy wax c'est c'est conclusion na doon lii ñu bëgg jamais du nekk loolu moom day nekk à la hauteur day nekk day xam ne non lii la ah lii la man lii la ah waaw même bu dee l'opinion au contre <laughs> waaw loolu bu dee lool la lan ngay xalaat ci xam-xam bi gën a dëgër bi nga xam ne moo ëpp moo féete moo féete kaw xam-xam yépp muy xam-xamu diine nga yor ko dem di nangu ñi nga xam ne du ñu boroomi xam-xam ñu naan la defal lii ngay def lii nii lañuy xalaat nga koy xalaat ba kenn wax fi lii nga ne doo ko wax parce que ñoom la dañ naan la lool lañuy def ci homosexualité góor jigéen gi ñu naan ay góor jigéen bu génn àddina nekk jullit kenn du ko suul ci jàpp ci ci ci ci ci ci ci almeeri jullit yi fu ñu ko teg fan lañu ko teg teguñu ko fekk dañ koy jullee dañu koy suul ci almeeru jullit yi maadaama jullit la góor jigéen gi mu doon defu ko yéeféer waaw oh, même bu dee ça choque certains mais na leen choqué quest que vous voulez qu'on vous dise li leen neex du am waaw ñun li sharia wax la ñuy def waaw maadaama waa ji amul fenn foo gis koo xam ne l'islam dana ku nekk góor jigéen yéefér nga amul ku nekkoon jullit nekk jullit boo boo nekkee ab góor jigéen yéefér nga amul tamaa daama nit ki du yéeféer mooy ci almeeru jullit yi lañ koy suul ak nu kabira bàkkaar yu mag yi muy def nu man di tol ci almeeru jullit yi lañ koy suul c'est lii mooy lii mooy dëgg mais bëgg parce que opinion bi ah bu ko fi kenn dugal suñu almeer yi sànni leen ko ci àll ba utal leen ko kii ca àll ba nga gis gars yi ne ay wa ñu yóbbu ko ci àll ba nga dégg oustaz yi ànd ak ñoom loolu mooy hada la yambari waaw yéena war leeral nit ñi bu ñu xamul nga leeral leen ne dégg leen taxaw leen lii nii dafa xaraam bàkkaar bu rëy la ak loolu day def nit ki yéeféer yu wuute la waaw looy taxaw di eh, naan man est-ce di di di yow koo xam ne jullit la nu man di mel moo gën yéeféer bi ak yéeféer boobu lu mu la impressionné impressionné nan nga mën taxawee naan mais man est-ce que mën naa dugg euh, dugg ci ab bus akub góor jigéen te ngay jullit yi nim ngeen di jullit est-ce wax nga ne est mas ngaa xalaat mas ngaa laaj est-ce man mën naa dugg ci ab bus akub yéefér doo ko wax te góor jigéen boobu nekkub jullit li muy yées yées li muy def bàkkaar bu mag ndax bàkkaar boobu ma ne moo gën ki nga xam ne ab yéefér la boo xam ne nekkul góor jigéen waaw c'est ça dëgg la bu ko jegeel sa njaboot parce que man na leen a transmettre affaire boobu ñu koy copier yow ci sa bopp sax wóorul mais kantaa ñëw ba jàpp ne kii moom daanaka bi yéefara ko gën loolu moo dul dëgg <laughs> loolu moo dul dëgg te kenn manu fee wax bañ wax la lu la neex naan walla waaye ñoom ci almeer yi donc non non non dañ naan la si si si si si ci almeer yi waaw sauf que boroom xam-xam yu mag yi ñi nga xam ne imaam yi bu ñu fekke fa nga xam ne lañ koy denc ak lañ koy jullee yooyu bu ñu ko jullee pour wane ne lii nii l'islam d'accordul ci lii waaw mooy mooy mooy caaxaankat rek xam nga loolu <laughs> xam nga loolu mooy même exemple ab musicien bu faatu na koo xam ne caaxaankat la koo xam ne jullit la mais quand la mu doon def dafa xaram mu faatu comme que people la ku siiw la nga gis am na ñoo xam ne ñoom fa nga leen di gise te nee nañ kat ay ay ay ay sëriñu ay sëriñu diine lañ parce que loolu lañ xame woon seen maam foofu keese ngeen leen nga toog at mi yépp daanaka jumaa ja kenn du leen fa gis jumaa ja ñu dëkk kenn du leen gis ajjuma jàkka ja julli ji kenn du leen gis waaye nag ba caaxaankat diw génnee àddina nga gis ko mu nekk ca kanam waaw ci tànt bi toog pire mu ñëw daal di def seede di wax yoo xam ne yow mi koy dégg xam nga ne lii nii du dëgg waaw ñoo xam ne ñoom lañ ne ñoo euh, ñoo ci ñooy nitu diine yi duñ leen gis ci jàkka duñ leen gis ci majaalisul ilmi muy bërëb yi ñuy jàngale fan lañ leen di gis burul seen cérémonie bopp mooy cérémonie people wala muy ngénte ñu gis ko fa wala mu mu am kër gu bees ab château bu bees ñu dem di ko fa inaugurer ne dañ koy wàccal alxuraan foofu nga leen di gis bu demee ba faatu mu ñëw taxaw gars yi di ko boole ci palmarès bi naan sax Serigne diw sax a ko jullee te Serigne diw kenn du ko gis ci jàkk yi xam nga ne loolu c'est honteux loolu c'est honteux nit ñi bu ñu yeewuwul lool doy nag yee est-ce si jaadu na est-ce que lii jaadu na rek xalaat leen rek est-ce que jaadu na bu jaadoo ngeen bu dee jaadu na ci seenum xel ma xam ne seen xel yi am na lu ci ne mooy mbir mi noonu la de. gis nga liñ doon wax sànq waa ji dane waa ji dafa ñëw sëriñ bi dafa ñëw tombe korite la woon foog naa korite la ma wax julli ja it ah gars yi ah comme que sëñ bi mu ngi fi de moom lii de moom sant ci yàlla bu baax comme moom mu jiite pour après it gi comme moo leen di jiite nit ñi taxaw mu ñëw nit ñi taxaw mu war a jiite mu geestu euh, euh, ne pour na kenn iqaam <laughs> gaa yi ne ko ah euh, sëñ bi jullit iid nag amul iqaam <laughs> mais waruñ ko war a yem ci wax ko dañ ko waroon a wax waaw kon de xam naa diw diw man ngaa kii waa man nga ñëw nii mooy amul amul ay ay kii de amul ñu ngir rafetal non non non mooy koo xamante ne noonu foofu la am mooy kooku